bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa xabiibinaa wa shafiicinaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin wa radiya allahu tabaaraka wa tacaala can qutbil caarifiin wa imaami siddiqiin abil abbaas axmed attijaani wa xulafaa'ihi almuhtadiin wa ahli tariiqatihi alfaa'iziin amma bacdu salaatu ala nabi bi nga xamante ne moom lañ doon wax ci euh, jotaay bu mujj bi ci wasilatul muna fi nazmi asmaillahi alxusna bi bu cheikh alxaaj malik radiallahu anhu wardahu anna bi mooy allahumma salli ala sayidina wa nabiyina wa mawlana muhammadin shafi'il muznibina wa fixaamatil muttaqina wa yaaquutatil muxsinina wa ayni raxmatillahi li jamii alaalamina wa ala alihi wa saxbihi wa sallim salaatan tajcaluna biha mimman yaquluna allahumma agfir li kulla dambin azimin min xuquqi alwalidayni wa kulli zi ruuxin insin wa jannin wa kulli shay'in fi sa'iril alamina fil mulki wal malakuti ila yawmi ddini ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya ah, léegi dañ koy firi ci wolof ah, allahumma yow buur yàlla bi ci tur yu rafet yi ak melo yu yëkkatikuy salli yàlla na nga julli ala sayidina ci sang sunu yàlla na nga julli ci suñu sang bi wa nabiyina di suñu yonant wa mawlaana di suñu kilifa bi méngoo sunuy mbir muhammadin sallallahu alayhi wa sallam shafiil shafiil way bàkkaarkat yi maanaam shafiil mooy rombukat woy bàkkaarkat yi wa fi xaamatil muttaqina wa fi xaama mooy puukari waay mooy wa fi xaamatil mooy puukari waay muttaqina way ragal yàlla ñi kon moom fi xaamatil muttaqina mooy puukari way ragal yàlla ñi wa yàquutatil moom mooy yàquuta maanaam wurus ngalam wala jamaa almuhsinina ñay rafetal ni mooy yàqutatul muhsinina kon mooy jamaaw mooy ngalam ñi nga xamante ne ñoom ñooy aji rafetali yi waa ay ni moom mooy jëmmi raxma di cosaanu di balluwaayu rahmatullah yërmandik yàlla li jamii al aalamina ñeel mboole mbindee fi euh, fii nag mu am loo xam ne mat naa préciser bu fekkente ne bu la neexee nga wax ni rahmatullahi li jamii al aalamina su la neexee wa ayni rahmatullahi li jamil alamina su neexee nga wa ayni rahmatullahi fii saairil alamina benn la maanaam euh, nii la ma ko cheikh bi waxe woon ne ma bu neexee nga remplacer benn bu nekk bula la neexee nga wax ko wa ayni rahmatullahi li jamil alamina wala boog wa ayni rahmatullahi fii saairil alamina fil mulki fi saairil alamina wa ayni rahmatullahi li jamil alamina wa ala alihi ak ñoñam yàlla na nga julli ci ñooñam itam sax bi ak i saxaabaam wasallim te nga sëlmal ci moom salaatan julli boo xamante ne yàlla boo jullee ci suñu sang boobu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xamante ne moom mooy ramm ñi nga xamante ne ñoom ñooy bàkkaarkat yi moom mooy puukarukaay ñëw ñi ragal yàlla ñi moom mooy ngalamu wurusu ngalamu perle rare waaw kay pierre précieuse ah ñi nga xam ne ñoom ñooy woy rafetal ñi moom mooy jëmmi di balluwaayu di cosaanu yërmandik yàlla njeel ci mboole mbindi fi moom mii yàlla nga julli ci moom julli goo xam ne salaatan ci julli goo xam ne tajaalu naa da nga ñuy defal bihaa ci barki julli googu da ñuy def mim man ñu bokk ci ñi nga xam ne na dañuy wax naan allahumma yow buur yàlla mi ci tur yu rafet yi ak melo yu yëkkatu yi ak melo yu sell yi ixfir li yàlla nga jéggal ma kulla zambin bépp bàkkaar azimin bu màgg min xuquqil waaliday ni moo xam sax dafa dem ba yegg ci bokk ci àqi waajur yi ñaari waajur yi wa kulli zi ruuxin ak bépp boroom ruux fii saairil aalamina ci mboole mbindeef yi fil mulki ci moomeelu yàlla gu yaatu gi nekk ci suuf si wal malakuuti ak moomeelam gu yaatu gi nekk ci asamaan si ilaa yawmi diini no eh, eh, fi min kulli eh, dambin ruuxin insin insin insin waaw kulli di ruuxin ak bépp borom roox boo xam ne insin nit la wa ak jinne waaw ma quraan maghfir allahumma ighfir ruuxin insin wa jannin wa ak bépp mbir fi saa'iril aalamiina ci mboole mbindi fi ok lool la fil mulki moo xam ci nguuram gi yaatu gii la ci suuf wal malakuuti ak nguuram gi yaatu gëla ci asamaan si fil mulki wal malakuuti ilaa yawmi diini ba bisu maanaam pay ga yaa xayu yow mi nga xam ne yow yaa aji dund dund gu amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem te it sag dund dafa sax te dund melo la woo xam te dafa sax ci yow te it sag dund ci la lépp lu dund ci sag dund la ko jële te sag dund rek mooy bi war dund keneen warut xayu yaa qayyum yow mi nga xamante ne yow yaay ki taxaw sa bopp taxaw mboole minde fi yaa arhamar mi dàq yërma ci ñi yërmaate loolu la ñuy wax ñett yoon yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin nga wax amin euh, bii kon noonu la xa ma répété ko bu mujj bi ndax euh, ci biir traduction bi dafa xaw a kii dama koy répété waat am na allahumma wa ala sayidina wa nabiyina wa mawlana muhammadin shafi'il muznibina wa fikhamatil muttaqina wa yaqutatil muhsinina wa ayni rahmatillahi li jami'il alamina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan taj'aluna biha mimman yaquluna allahumma ighfir li kulla dhanbin 'azimin min huquqil walidayni wa kulli dhi ruhin insin wa jannin wa kulli shay'in fi sa'iril alamina fil mulki wal malakuti ila yawmi diini yaa xayu yaa qayum yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin amin kon lii moom mooy moom la ñuy wax ñetti yoon incha allah saa yoo jullee ba pare euh, lu kéemaane loolu te lu màgg màgg màgg la ci far bàkkaar ak dindi ay xaq yàlla nañu yàlla boole sàmm ñu bañ a fàttante ci ay ñaan